kon sëriñ bi radiyallahu anhu <clears throat> ci jataay bii ñu génn jeexaloon nañ li nga xamante ne moo jëmoon ci lan ci lépp li nga xam ne mooy buntu bi yi nga xam ne moom la doon lim ne yoo yële dañuy taxaw li nga xam ne taxawaayu ah, saraxe mu yemoon ci ñeent fukki mbir ak juróom ak ñeent fukki mbir ak ñeent muy 44 ay jëf yoo xam ne dañuy yor taxawaayu saraxe léegi nag ñu ngi ñun ci jaraay bi weesu ci xadiis yi waxoon nañ la ay xadiis la kanta yi nga xam ne moom la ay hibatu shisin silatul hamli ah ak yooyu noonu ma ne xadiis biñ gisoon keroog ci bii weesu dugal na ko muy xadiisu al imaamu ahmad al imaamu bi nga xam ne moom lañ jëlee rahmatullah alayhi ma ci sayyidina jabir ibnu abdillahi sadaqa bépp ma'ruf bépp jekk rek bu jib di defal mbokku jullitam wala moom bu koy def ngir yàlla lool saraxe la kon maye oh, waru daal la ak yi nga xamante ne jokk ak buumu sa mbokku jullit loolu lépp dugg na waaye kanta fa nga xam ne moom la doon wax ca kaw kada dilalatun ala alxayrati lahu li nusxin wa ala alxaajati <clears throat> lool gisoon nañu waxoon nañ ci lu gàtt la nga xam ne moom la yonent ci sallallahu alayhi wasallam waxoon ñoom Euh, euh, euh, <laughs> damay fàtte turu saxaaba bi tout le moom la doon wax mooy ba keroog Sayyidna al-Mughira ibn Shu'ba ba nga xam ne ci la génn àddina moo defoon discours daal di wàcc voilà hein daal di wàcc minbar bi mooy yuusufu hazil imma umma ki Sayyidna Umar doon wax radiyallahu doon woowe ki nga xam ne wa al-Bajali al-Bajali Jaabir non euh, kii nan jarir <laughs> voilà waa jarir <laughs> jarir ibn abdillah albajaliyu radiallahu taala anhu voilà mooy loolu ne mu doon wax ne yonent bi saa saa moo leen dégg wan nus nag jëloon na ñoom ak ñoom pacte yooyu ñuy laay biir rek ci jullit bu ne kon nag mu ngi noonu le wal li nushin waaye dilaalatun ala al xayraati al imaamu al al al ibn maaja rahmatullahi alayhi dafa soroo ci saydna anas ibn malik xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa anas mu ne yonent bi saa saa nee na an-naasi mafaatiha lil xayri wa maghaliqa lil shar wa inna min an-naasi mafaatiha lil shar maghaliqa lil xayr fa tuuba liman ja'ala Allahu mafaatiha al xayri ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafaatiha ash-sharri ala yadayhi mu ne Seydina Anas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne ay caabi ay ay caabi yiiw lañu nekk ñoo xam ne ay faj ay tëjaakoon yii ay mbon voilà mu ne nag am na nag ci nit ñi ñoo xam ne nag ci contraire bi la ñoo xam ne ñoom mafaatiha shar ay caabi la yoo xam ne yuy lees yu bon kese la ñuy ubbi maghaliqa lil xayr ba pare di tëj yuy baax ñoom daal fu baax lu nekk foog ñu yàq ko ba am waaw waaw mu ne nag fa tuuba sajaratu tuuba garab goo gële waaye pexe daal dinay ñeel li man ka nga xam ne jaalallahu borom bi def na ko moom waajoo jëlee cam soo sëlee mu nekk mafaatihal xayr bokk ci ñi nga xam ne ñooy caabi yi nga xam ne ñoom foo leen gis dañuy ubbi rek li nga xam ne mooy buntu yiw yi léegi nag alaa yade yi teg ko ci loxoom moom mu nga xam ne fu mu jaar yiw kese la fay bàyyi waaye woo waylun toskare xuru mbugal ajali man ñeel nag nga xam ne jaalawullahu borom bi def na ko mafatiya shari mu nekk koo xam ne caabi yoo xam ne mooy mu ubbi buntu yiw yées yi alaa yade yi teg ko ci loxoom kon loolu mooy mool dugg na lan kasaa dilaalatun alal xayraat yi di di di tekkalaate yiw kese ndax ñoom bunti ay yiw la ñuy doon kon nag mu ngi loolu lépp taxaw li nga xamante ne mel na koy zarafe léegi nag bon ngir jeexal parce que dañuy bañ waxtu wi jeex te tey du ñu bare moo tax yeneen yi grawul yeneen yëpp dugal nañ ko ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax noonu la te kullu ma'rufin sadaqa lépp jëf joo xamante ne moom la jaay ñi ñu yoo waaji di def ci lu baax ah, loolu moom saraxe la de kon nag mu ngi noonu le kanta i'adatul salaatatu i'adatu salaati léegi nag na ñëw foofu le i'adatu salaati foofu mooy jëddi nga nga julliwaat loolu al imaamu abu daawuda ak sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ak al imaam Tirmidhi rahmatullah alayhim dañoo solo ñu jëlee ci ki nga xam ne mooy Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Shahid mooy baayam mooy al-Shahid muy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne daa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ah, fekk ci jàkka ji fekk yonent bi saa saam waqat salla rasulullah fekk yonent bi saa saam julli nañ ba pare moom julli na ba pare voilà léegi léegi waa ji <clears throat> waa ji di kii quoi waa ji bëgg a julli léegi nag yonent bi saa saam wax laaj nit ñi ne leen anakan ci yéen. voilà comme ni nga xam ne riwaay al imaam Abu Dawud bi moo ko gën a leeral nga xam ne dane bee benn waay boobu dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam absara rajulan yusalli wahdahu fa qaala alaa rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu mu ne alaa waa wéy alaa yëgu ngeen ma yëgal leen voilà waaw day laaj bii bi alaa mooy loolu alaa laaj la alaa rajulun ndax amul voilà <laughs> bokk lañ bële amul benn waay ci yéen yatasaddaqu ala hadha bi sallallahu alayhi benn waay taxaw ne di julli moom kese fekk julli lañ ba pare léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moo ana kenn ci yéen ndax kam ci moo bëgg moo mën a jóg ah euh, jullee kii nga xam ne moom kese mooy julli may ko mbooloo ah ko xam ne loolu lu tudde loolu jëf jooj yatasaddaqu daal di saraxe waa ji sa defal ko sarax ci lan ba mu am mbooloo fa yusalli ma loolu nag moom la sëriñ bi doon wax naan kada i'adatu salatika ma in kunta faddan qabla wa faldas ma naka noonu baamu sa julli ak moom bu dee ne da ngaa nekk kenn ah loolu nag déggal ndax am na lii sëriñ bi li tax bu naan <coughs> boo nekkee kenn yow kese ba ba ngay julli yow kese yow fekkuloon nga julli mbooloo parce que loolu masala xilaaf yàlla wasala wuute la comme ni nga xamante ne nii moom la. al imaam at-Tirmidhi bi mu ëndee xadiis bii dane wa huwa lu jëf jii nga xam ne mooy boo ñëwee ci jàkka ngeen ñëw ci jàkka ñu julli fa ba pare hein est-ce que mën nañoo defaat julliwaat beneen keneen jiite am defaat beneen mbooloo moo tax mu def abwaabu salaati an rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabul jamaati fii masjidin qad sulliya fihi marra baabu buntu mooy buntu yi nga xamante ne abwaabu buntu yi julli yoo xam ne ñu ngi koy jëlee ci yonente bi alayhi salaam baabun buntu aljamaa mbooloo mi fil mas fii masjidin ci julli ci jàkka joo xam ne xat dëgg-dëgg sulli ya fii ju fekkoon na marra fekkoon nañu julli fa pare mu ne nag imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne wa huwa qawlu ghayri wahidin min ahli al-ilm min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihi min at-tabi'in qaalu la ba'sa an yusalli al-qawmu jama'a fi masjidin qad salla bihi jama'a wa bihi yaqulu Ahmadu wa Ishaqu mu ne wax ji mooy këne man nañoo julliwaat kay comme li xadis bi yonent bi saa saa wax ne kat moo koy may sarax mu dem julliwaat ak moom mu ne loolu kon day wane ne man nañoo julliwaat boo ñëwee fekk jàkk ji ñu julli ba pare Eh, yéen ngeen nekk mbooloo ngeen defaat benn mbooloo ci wet gi ngeen daal di julli mu ne la loolu moom la ñu bari wax ci boroom xam-xam yi ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñeneen ñu dul ñoom seen ndongo yi mu ne xaalu ñoom lan lañ wax la bas amul benn problème amul benn ngaañ an yusalliyal qawm nit ñi julli comme ni ñu wax léegi mbooloo mu dugg fekk ñu julli par jamaatal fii masjidin ci jàkka joo xamante ne nii xat dëgg-dëgg salla fii jamaa am na mbooloo mu fa njëkkoon a julleeg imaam ba pare mu ne wa bihi ci wax ji yaqulu lay wax ahmadu al Ishaaq ak wa qaala aaxarun am ñeneen nag ñoo xam ne dañoo wax min ahlil ilmi ba léegi imaam Tirmidhi mooy wax mu ne ñeneen wax rahmatullahi alayhi ci waroom xam-xam yusalluuna furaada non non buñ ñëwee buñ fa nekk di julli waat booloo de nañ julli kenn kenn mu ne wa bihi yaqulu Sufyaan te wax ji moom la imaamu Sufyaan ibn Uyayna eh, eh, bële ak Sawri wa Mubaarak ak ki nga xamante ne mooy al imaam ibnul Mubaarak al Marwaziyu rahmatullahi alayhi wa Maalikun ak al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati wa Shaafi'i ak taalibi ba imaamu Shaafi'i yaxtaaruuna ñoom tànn nañ as-salaata furaada ñoom de tànn nañu mooy léegi gaa yooyu bu ñëwee bu ñuy julli nañ julli kenn kenn loolu moo tax sëriñ bi ne bu dee waa ji daa julli moom dong ndax xadiis ba la gis na ko voilà mais bon léegi kon affaire baa ngo gis nga mooy ku mel ni ñoom al imaamu Ahmad ñoom al imaamu Ishaaq rahmatullahi alayhi wax jooju rahmatullah alayhi moom daanaka daa mel ni daa jéng ci wax ji këne mooy waaye mën nañu faa julliwaat voilà léegi hein loolu li koy wane mooy xadiis bii nga xam ne moom lañ gis këne waaye bi mu ñëwee julli ba pare yonent bi saa gis mu ñëw ñu julli ba pare moom mu ñëw di julli mu ne kan moo koy sarax ku mu jóg kooku nag jóg sax riwaay am na yeneen riwaay yu ne Seydina Abu Bakar la <coughs> radiyallahu ta'ala anhu <coughs> moom moo jóg daal di ñëw ne ah ah ah ah daal di koy may mbooloo loolu nag moo tax ñii wax loolu ñu ne nag dañ ne yonent bi alayhi salaam mooy ñoom imaamu Maalik ak ñim la tuddal rahmatullah imaamu Shaafi'i ne non non du julli kenn kenn ñoom dañu ne parce que yonent bi alayhi salaam dafa mës a ñëw fekk ñu julli ci jàkka ji ba pare bi mu ñëwee mu daal di dem këram daal di jullee foofale bu doon ne julli ci jàkka joo xam ne julliwaat julli nañ fa mbooloo pare mën naa ne comme ni ko imaam Tabaraani moo solo loolu loolu kon dina ko def voilà doom mooy ko def kon nag doom loolu dem këram bàyyi fi jàkka ji yeeg ak ak ngëneel yi nekk ci jàkkaam ja jullee fa mu daal ko fiy bàyyi dem fële loolu day wane ne kon yow rek war a julli même bu dee ñeneen ñeneen loolu dara la ko wanewul fan la wanee loolu bon fii fan la wanee loolu waaye ci gàttal ngir bañ a guddal quoi ndax suñu waxtu jot na mooy affaire bi amaana li gën a dëgër ci wax yi ngir boole wax yépp mooy at tawassut nekk ci diggante bi mooy bu dee ne fii ragal ngeen ne booy da ragal ngeen ne fii lool man naa indi fitna mooy xam ngeen ne bon fii gars yi bëgguñ te tamit loolu bu ñu ne mbooloo moo moo jàkka ñu jullee mbooloo léegi ñëw ñëw man nañoo ubbi mbooloo joyal ko noonu dina tax gaa yoo xam ne ay mo ay kii lañu ay ay xawaarij lañ bëgguñu ku leen jiite seen biiru bopp dañuy bàyyi tout le temps comme que nee def foog ñuy julli ci jàkka yi dañuy bàyyi ba julli ñi jeex ñoom ñu door a ñëw utaat seen mbooloo bopp te loolu day indi féewale diggante julli ñi loolu moo tax di ko joyal noonu kese loolu amaana du lu gën a dëgër waaye dàq ko ne gaa yi loolu mën na ne que ne nañuy julli kenn kenn loolu amaana gi mu lu dëgër moo tax sëriñ bi radiyallahu nga gis mu ne nga baa mu wàcce julli mais à condition fekk yow kese yaa julli woon loolu benn façon façon wax la boo xam ne man nga ko gise noonu loolu yi man mais amaana insha allahu taala ci waxu entre maliki yi ak shafi'i yi ak imaamu ahmad fële beneen côté bi ak imam Ishaq ibn Rahowi ku mel ni imam Anas ibn Malik la def te imam na ko ñoom ñaar ñëpp moo tax imaamu Tirmidhi ne loolu mooy waxu ñu bari sahaaba yi yonent bi alayhi salaam ndax imam ibn Mas'ud ak imam Anas ku ci nekk dañoo ñëw fekk jàkk ji julli ba pare ñeen àndaloon ñu dajale leen ñu daal di julli julli mbooloo ci biir jàkk joo xam ne julli woon loolu lépp nag liñ la doon wax amaana insha allah mooy li gën a dëgër ci wax yooyu yëpp ngir départage mooy dëgg doomu mooy ne lan bu dee ne ragal nañ yu mel comme li ñu wax ñoo xam ne dañuy ber seen jàkka tout ñu nekk fi bàyyi ba dañuy julli ñu ñëw ndax bëgguñ ko leen jiite loolu bu dee loolu ragal nañ ko te jàpp nañ ne loolu tam mu am loolu tere ko moo gën ne loolu manu la nekk wala tamit bu dee ngir bañ ak ak noonoo ak tamit loolu di indi ay xat-xat ak tamit wuute ci biir nit ñi ku nekk di am njort lu ñaaw ci keneen naan day bañ kii jiite ko moo tax ñuy ñëw di defara loolu ñu bàyyi ko waaye ñoom yooyu garaawul ci ñoom quoi ngeen ñëw julliwaat fa du problème ci ñoom loolu li gën mooy nga julliwaat ngeen bu ngeen ñëwee di julli yéen ngeen def ko mbooloo loolu mooy li nga xamante ne ndax moo gën ndax salaatul jamaa julli mbooloo li jëm muy xéewal yi nga xamante ne ni moom la ci borom bi da moom la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kon nag fii la ñuy yem kon suñu bunt bi jeex na tey insha allahu taala ci bii di ñëw ñu daal di jëlaat beneen faslu léegi ñaari faslu moo ñu dese laatu ñuy dugg buntu al baabul awwal insha